waxul tijaan waxul xarit daa wax en matière générale nit l'islam diine ak jullit kuy jënd rek boo nangoo nii dafay baax yow boo ñëw waaw loolu laa ko ñaanal ma ko ñaanal ndax vraiment ñun defaroon ko daal liñ ko defee rek mooy man li ñu wax ñu koy jëfee man foofu laa yore sama mbokk tàngoor yëpp ñun ñëpp ku ci nekk yàgg sa bopp la yàgg yàlla la amul leneen tey bi ñu wax na ko léegi wax na ko léegi l'islam bi nit ki la ak yàlla sëñ bi li mën mooy ñu la jaaral fii te moom moo ci njëkk li mu ñuy wax yëpp moo ci jiitu te gën koo waxtaan bu baax a baax a baax te ñu ngi ñu koy sant baax di ko ñaanal ñu ñaax doom loolu mbokk taalibe yëpp ñun ñëpp ci lancé boobu laa ci invité ñëpp ku nekk na góorgóorlu ñu ne maa ngi sax wax sëñ bi nga nangul ma tey jii sama sama taalibe bi fii maa ngi tuubaat tey jii doonaa lu bees tax sa jënd di toroxluwaat bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla bàyyi la bu baax salaam yàlla yàlla wasalaam salaam wasalaam jaxe foofu ma jëlee yàlla yàlla toroxloo ba ba lépp loo bëgg ñu yéene ko ci ñun ñuy ñu ngi yéene yàlla dimbal ñu ba ñu motali ko ba ko tax ko yéene ndax liñ ko wax lu ñu ci mam alaaji man dama commencé laa ko rek ci def ànd yàlla ko def la yool ndax bu dee wax na ñun dañuy jëlee am ñu ñu la téye li ñuy bëgg la alal boobu te loolu daanaka nag boo amul loolu di faye nit ku la bëggal alal moom alal moom loolu rek daanaka doy na di jot jotal ci sa kër te ñuy duñ def lu sant di la ñaanal waaw bu ñu bëggee nag ci sama sama semence bi ci la ñu waaw ma jàpp ci ñett yoo xamante ne da nga ko wax ba mu jigéen màkkatul ma karam de ce fait sax Cheikh Mouhamadou Ba da leen koy waxaloon ndax daanaka ba nga koy jugee dafa am ñetti ndigal yoo xam ne daf ko jël muy jihaad muy irshad beneen bi muy daawa ila Allah may laaj ci jihaad boobu kan moo am droit def loolu rek moom laa bëgg nga leeral ma ko leeral ko mbokk taal bi kan moo am droit def jihaad ci yoonu yàlla loolu moo doon sama question ñu sant bu baax di jégaluwaat bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatullah. man la Matar Seck. te ñun ñoo ngi jégalu bu baax ci paas bi. ñoo ngi jégalu bu baax a baax. waaw. am nga question. damay wax rek. ndax benn jour dañoo toog ci Saalum ci xabru Mawalaa ji foofu lañ doon defee daayira ngay waxtaan ba si yàgg daal ñu ñëw. bamalaay bi kat danañ wax naan suñu yàlla mayoon ñu nekkaat xale nekkaat gone dajale mbooloo toog naan laa ilaha illallah mbooloo mi di toog bamalaay bi moom loolu la daan ñaan man dama gis ni la bamalaay daan ñaan ci yow la nga doon yow sëriñ que yow yaa ngi ko toog dajale ñun di ay ndaw nga naan ñu wax leen laa ilaha illa allah te ma ci gën a jaaxal démb maa ngi la koy waxaat sax li ma ci gën a jaaxal mooy façon laa ilaha illa bu ne dafa am dañ ci dégg laa ilaha illa allah nangam laa ilaha illa allah teg bu leen neex ويوم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله démb toogu nga ma sax yàlla dama toog rek si nit nga gën maa leeralaatal foofu lan moo tax nga imposé ñu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah te façon laa ilaha illa allah bu ne gars yi créé nañ ko maa ngi guddal foofu laa doon yem asalaamaaleykum taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ Ba ñu ngi ziar. man la Maodo Seck. daal daa am benn contribution mooy def si ma laaj bis damaa toog ak sama sëriñ Cheikh Oumar mu ni mu ni ma maa laaj moom Jigéen duñ ko xam fii si àll na dem mu ni bis danoo toog ñoom mu ni ko Cheikh Oumar ma def fan yi damaa gis ni sama gis-gis daa xaw a wàññeeku ni ko maam la wax ni ko ma ne damaa gis ni dama daan toog si sama piliyaan bi di gis fii ba màkkatu di gis Kaaba ga yi bi si boobu ba léegi sama gis-gis daa yow maa ngi koy yàlla na yàlla musal ma si ay autorité benn contribution la yoon ci maanaam. Hmm, salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaw maa ngi tudd Mbaye. ñu gën maa xamee ci Alja quoi. waaw man question daan benn question may posé mais bala ma ko posé daal moo wax tuuti ci sëriñ parce que damay jàpp ne ñun dañoo xamul ki ñu am ñun sama gis-gis quoi loolu lañ xamul ñun ki ñu am sëriñ Mor maanaam damay ñaan li ngay ñaan mooy chaque jour daawoon koy ñafaral di ñaan mais damaa gis ni gars yi dañ koo bàyyi ñaanal a ñu ko di ñaanal chaque jour boo julli nga koy boole ci say comme ni ngay wérdee carrément nga koy boole say ci nga koy nga ko ciy boole di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi suñu kanam parce que olof yaa dane ab ñay kenn du ko ñaanal rëy dañ koy ñaanal gudd fan kon ñun sëñ bi faw ñaanal gudd fan parce que bu yàggee rek lépp dina baax incha allah mais léegi laa bëgg sëñ bi nga leeral ma ko ci benn waxu ma xalaat ci mooy moom alaay danaan buy nit boo ko koy suuf fi nga toog dafa jóg ci man wax jooju maanaam sëñ bi yàgg na toog di ma ay toole te moo ko chaque jour dama ko bëgg a laaj nag mais duma occasion laaj la démb sax bëggoon naa laa kaa laaj mais yàlla laa def ni tey xëy na la ko bëgg man wax laaj la ma bëgg nag mu ma mu leer sama bopp kooku lan la góor bu baax di leen wax. yal na yàlla allah soxna yi bu fekkee na kooku kàddu rek am na bisimilah na jigéen dama mës a dégg sëñ moom mu ne ma alay moo ndigal danaa wax naan sa njéggal moo gën a yaatu samay bàkkaar sa moy moo gën a yaatu samay jëf loolu laa bëgg nga leeral am na keneen baal ma ñu ñaan yàlla koor gi bañ a nekk suñu mujjanteelu koor lépp luñ ko ci jaam yàlla na ko suñu borom nangu lépp luñ ko luñ ci juum yàlla na ko suñu borom jéggal ah xam naa nag wax ci sa bopp dana xaw a dana xaw a gis lool te moor mi macha allah sama xarit la sama wóorleel ma ci sant yàlla bu baax a baax a baax te damay bëri lu may waxtaan ci moom bu ma dajanteeg moom ah, ah li may mën a seede rek ab seede rek laa ma a def daal mooy sama contribution ci moom loolu dana lu ma ci jublu mooy di doon kenn doon wax ci yéen rek ni pour ngeen ràññee li ngeen gën a daal am loo xam ne dafa maa ñor te moom gis naa ci moom yàlla bu ma sëkk te lu tax may wax loola amaa yàggu toog ay jotaay parce que damay dégg ci mag ñu ñuy wax alaaj Ahmed Ndiéguène boo mosoon a dem ca moom ku mënoon a waxtaan ci waajuram parce que waajuram ay góor yàlla la mais li ëpp ci waxtaan ci taalibe jaamu leen askan boo xam ne mooy topp leen seen i wàll te dégg naa moom day wax ci waxtaan ni da ngeen dee sëriñ bi da ngeen dee topp ko topp ko topp te ku la bëgg a yóbbu ci yàlla yenn discours du la du la ko na laa ñëw jariñoo wax leen loo xam ci ci biir leen ci ci ngeen war a def mais sunu borom moom moor bi ànd ak moom sant yàlla la. waaw wallahi alazim du jëmm ma tax daal parce que ku dee sa bàmmeel da koy wax parce que bis bu ma nekkee sama bàmmeel moo du ma ko fekk kon seen jëmm yi du tax may wax loo xam ne nekkul ci moom te lu nekk ci moom yéen a ma ko gën a xam parce que li ngeen di dund ak moom li ci ëpp man du ma nekk moom kon may ñaan yàlla rek mooy yàlla yàlla bu gën. yàlla yàlla yokk sa xam-xam. mbooloon sopp naa ko lool nag. sopp naa ko lool lool parce que seen jotaay tel na tel laay ko boo xam ne ku leen gis sopp leen daal. ah damay wax Mamadou toujours saa yu ngeen amee jotaay na ngeen ma ko wax ma teew lu tax saa yu ma ko ñëwee dëgg fa yàlla saa yu ma ko ñëwee waaw waaye laa bu ma fa jógee dana am loo xam ne dinaa sa mën a jariñoo ba keroog ma leen di di sànqal ci moor mi rek ah ma leen di ñaan yàlla jàppale fi ngeen jàpp foofu la rek nga mhm. bañ a xàddi daal insha allahu rabbi lim leen di wax bu ngeen ci bu ngeen ci bu ngeen ci tënku li maamam di wax rek mooy gën ku gis yàlla ngeen gis yàlla ku gis yàlla ngeen gis yàlla loolu lañ bëgg salaamaaleykum wa rahmatullah ñaareel ñu la ba yaa mujj waaye yow la ñu njëkkee ndax moom it xamante bi yàgg na rakkam Ahmadou Ba bi may nekk ci Ousmane Ngom ba ci yëpp moo nekkoon sama secrétaire yàlla seede na loolu sama yëpp moo ko yoroon ci wàllu lislaam moom daan fàttali conférence yi moom daan fàttali waxtaan yi lu bëri ñoo ko daan bokk di def tabaarakallaahu ci moom la ñu xamante euh, waaye ba ñu xamante ba tey la ma Amadou waxoon ci moom rek lay gis mu ne ma ci yàlla rek ko saf yàlla rek ko ñor l'islam rek la bëgg alalam yëpp l'islam la coonom yëpp l'islam la yow it loolu changé wul bay bis ñu tey na yàlla rey la ci mujaahi nabina Muhammadin li wax ci lu baax yëpp ci yéen la nekk waaye ñun duñ dara xamuñu mënuñu ndax dañuy dee tabarakallahu kon sant nañ bu baax euh, dafa mel ni am nay contribution ak ay question dañuy njëkk question yi ndax contribution yi ñun tamit dañ ci jëriñu mais question yi peut dina am ñeneen ñu ci jëriñu mooy question bi sëñ yaa xam njëkk a posé mooy Cheikh Alhaj Omar al Fouti radiallahu taala anhu ba mu jugee makkatul mukarrama dafa jot ndigal ci jihaad ak daxwa ak irshaad kon moom daxwa jaaxalu ko mooy woote ci yoon yàlla irshaad jaaxalu ko mooy jindi nit ci orienté ko kon peut-être bi muy posé wu c'est par rapport au jihaad ndax jihaad dafa meloon ni Seydina Muhammad ba mu demee ci la jeex waaye réponse bu simple laa lay jox mooy du ñëpp ñoo war a def jihaad jihaat dañ ci am ndigal lu jóge ci yàlla jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga mën koo taxawu def ko te loolu la Cheikh El Hadj Omar radiallahu an anhu am am na ñu bëri nag léeg-léeg li ñuy wax tey wax tabarakallahu ñàkk teggin ak ñàkk xam ak ñàkk dégg dina dina dina tax sax ñuy ngandal seen sëriñ dem ba yox ne suñu sëriñ de tuubal na fi def na fi def na fi nangam te corul baatu kenn boobu Cheikh Omar la ñuy gaaral te xamuñu ne sa sëriñ boobu ngay jéem a ngandal cër bi mu am Cheikh moo ko may sëñ Mor leen ko sa sëriñ boobu ngay jéem a ngandal ba mu tax ngay yónni ay gaaruwaale wala ay sànni ay xeet wala ngay jéem tuutal liggéey Cheikh El naan sama sëriñ toj na àdduna bi toj na réew mi te xeet ta kenn di def allusion Cheikh Omar ci ni mu jëlee jaase bocc ko donc bi ay noonu yoo xamante ni nee nañ yàlla amul yonent amul ngir yëkkati sa sëriñ ma la soo xamoon di nga xam ne sa sëriñ cër bi mu am ba nga koy jiiñ ne dafa am nangam ak nangam Cheikh Omar moo ko jox Cheikh amul benn wëli yu bu nekk ci contraire bii lu dul moo la feeñal ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom ñi ngay dégg ci réew mi ñuy yéem la ñu jaaxal la ñoom ñëpp Cheikh Hadj moo prédire moo wax ne fii nangam dina fi génnee fii diw dina fi génnee su la neexee nga dem ci maam El Hadj Malick moo ngi fii ci ruq bi yaayam soxna Faatumata Wàdd Wele moo yónnee ay sëri dënk yónnee ko Cheikh El Hadj Omar pour mu ñaanal ko yàlla mu ne ko di nga jur ku ñëpp xam mm-hmm. jël suur yàlla jël secret jël ay cër jox ko ñu jaayam ak bàyyi ma yor ne ko su amee ak sàngam nga jox ko ko ñaanu ndeyam ji nangu na kon kay lu am Cheikh Omar la damay jël ñaari exemple ak ci jàll ak murid rek maam Sëriñ Touba radiyallahu anhu imam Cheikh Omar moo dem ba fa ndeyam nekk ba mu ñaanee ndox soxna jaara bu baax ma may ko ndox lu mu leen wax mun leen gis ngeen ndaw si jigéen sii nii ngeen di fekk dina jur ko àdduna bi yëpp xam kon moom day subaa joxul tamit moom la feeñal waaw ah, kon euh, dafa am ndigal ci jihaad mën na la toppal góor yàlla yëpp xam nga wax naa ne Mamadou dafa ju dafa jóge Fuuta ba Qatar fekk ko foofu moo ko feeñal moo ko jox soxla na am waaw te ko alhamdulilah nangu nañ ko bu nangu nañ ko ci suñuy xol nangu nañ ko ci suñuy taalibe nangu nañ ko fépp réew ñu Cheikh Omar moo ñu jox moo ñu may jeex kon jihaad boobu def ci am ndigal waaye dafa ma ko waxee seen lycée dama ne ko sëriñ dafa amul fiitu jihaad sax far parce que jihaad dañuy dagg la baat moom fiitu lu mu am mooy lekk yàlla xuloo xuloo la rek ma ne ko bi amul ndigal yow da ngaa xamul nga ne ko mais sa sëriñ def la xalwa juróom-ñaari ak di ñaan yàlla pour jihaad yàlla bañ donc y a des détails yoo xamante ni sax wóorul ku mel ni Cheikh Omar nga li ma leen wax li déglu leen ko ci firikat yi ak waxtaankat yi bëgg xaalis di nga dégg leen ñuy wax di ngandalu sëriñ bay gaaral Cheikh Omar Fouti waaye nga alku nga bu yàgg torox nga sa ndax sa sëriñ du li ngay wax day ay noppam wallahi alazim yàlla nañ ci yàlla fayal côté Adamaye yàlla nañ ci yàlla fayal bon du ma ko gën a xóotal ndax yaakaar naa ni tontu naa leen ba mu leer wala leerul ma nga li ci yeeg euh, mooy contribu waaw ko contribution la euh, mooy Maodo fekk euh, contribution la waaw kooku moom beneen niveau la beneen niveau la ndeysaan beneen niveau la <laughs> dinaa ci ñëw léegi su ma waxee ci sëñ Maar Faye xam naa ni ñor na ko lool ndax jamono yëpp moo ngi laaj faale wu ma ko waaye intéressé na ko lool lu simple la lu simple la dama ne leen dama bëgg ngeen dégg loolu une bonne fois pour toutes yaakaar naa du ma ko waxaat dama ilaha illa benn baaxul sëñ Mor leen ko wax xam ay naan di ci gën su nekkoon feneen la gars yi yuuxu nañ bi yàgg yéen ay naan ay góor yàlla ngeen moo tax yéen a ngi di tekk di ma xaar sama antithèse waaye seen thèse baa ngi ñëw laa ilaha illa allah yi benn baaxul budul bi yéen ci yàlla Muhammad doon wax ndeysaan ndeysaan rasulullah yaakaar naa tontu bi leer na de ah ñëpp la seen bés la ci de xam ngeen ne bokk tey ñuy wax ci mbedd bi ñëpp lii ñuy wax moom la Mouhamad daan wax waaw waaw waaw baax na yaakaar naa foofu leer waaw li ci des euh, Abdoul Aziz moo wax ak soxna Zeynab loolu ay ñaari laaj la yu am solo a dem foofu ndax ñu bañ a yàq suñu jotaay ndax bu subaa dañoo war a alaaji Mouhamed Ndieguene danaan wax ne mu ne danaan wax ne suñuy xëccoo suuf fa toog ko jógee mu ne loolu loolu la bëgg sax euh, ni wax jooju dafa defar àdduna wax jooju mi mooy moo symboliser àdduna mi wax jooju mooy lii nii mooy li laaj mooy li laaj suñuy xëccoo suuf yow fa nga toog suuf la xam nga lan bul dem ci ndox toog fa parce que xëccoo bi xëccoo ñu ndox suuf la ñuy xëccoo yow fi nga toog wóor na lu suuf la ko waaye dem te yow sax xoolal looy gën a gas ñu nekk suuf juróom-ñaari suuf am far aaj moom li ñu bëgg a wax mooy istiqaamatu ihdina siraatal lay ñaan nga ma ci yoon waaye nag yoon woowu soo ma ci tegee taxal loolu mooy lan mooy soo gëmee yàlla bu ko bokkaalee soo toppee yonent bi bu beneen soppe bu dul moom mooy suñuy xëccoo suuf bu ko bu ko jugee bul fa nga toog bu ko jugee loolu mooy lan loolu mooy lan mooy soo xëccee ba ba yàlla kii la fexeel bu bul delluwaat ci lëndëm allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min alzulumati ila nur walladina kafaru awliyaahum attaagutu ah يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها xaalidoon yàlla jàll bu yàlla nee na moom méngoon ñi gëm yàlla moo leen di fekk ci lëndëm bokkaale yàlla ak wét wét yàlla ak moy ak jubali ak bàkkaar yóbbu leen ci leeru wéetal yàlla ak topp yàlla ñu mujj ñoom ñëpp daal di nooy ñëpp ci kanamu yàlla démb yaa nekkoon fii di wét yàlla tey jii ku tudd yàlla daal loolu mooy yàlla génne na la ci lëndëm yóbbu la ci leer yal nañu yàlla gindi ñu ñëw loolu mooy ihdina siraatal mustaqim mooy suñuy xëccoo suuf bu jugee bul dem bul dem loo bul sox mooy li ma leen wax bul sox bul def loo dégg dem ca riir moo dugg dugg ca foo nekk wër rek di nga dugg aaju wut nee na gars yi am nañ ay mbaar yoo xamante ni soo ci xasee bu dugg dootoo génn mënatoo génn am na ñu bëri bëgg nañoo génn mën nañoo génn. wallaahi léegi nga wéy génn sax ñu wax la ko bëgg nañoo génn mais mënut ñoo génn lan moo tax mënut ñoo génn wax naa leen ko sànq mooy lan ñëpp ñëpp gis sa bopp wala teraanga bala fa wala ñu jox la ay responsabilité yooyu yëpp il faut faire très attention loolu wax jooju gis nga ada billahi laa la wax mën nañ ci def conférence su six heures de temps du jeex suñuy xëccoo suuf fa nga fa nga bëggoon jógee bàyyam lu mu ko waxoon. rajo ah am na toog lu mu ko waxoon. toogal fii bu def benn lépp dina fekk. ne ko mu taxi mu ne naam mu ne ko ku am yàlla ñàkk ko dara ku ñàkk yàlla amoo dara te fii yàlla sax na bi sax. dégg waaw mu ne waaw lu mu ngi tax dina waaw waxoon na ko nee na ko mu taxi mu ne ko laa béy mu ne ko mbir mbir dina jibee fii àdduna bi dinañ ko dégg mbir nag mën nga jaay laay la laa wax dëgg yàlla. waaw suñu xëccoo suuf fa nga toog bu fa jógee déggoo leen seen suñu mag alxaaji li mu wax ba maam baro demee ba tey la waxoon dañul fi yow fam la tegoon nga toog ba tey di leen muñal ba maam baro demee ba tey la waxoon dañul fi yow la tegoon nga toog ba tey di leen muñal ba maam baro demee ba tey waxoon dañul fi fam la tegoon nga toog ba tey di leen muñal di leen xamal suñuy xëccoo suuf fa nga toog bu ko jógee. wala ma dolli. beneen bi soxna tey moo ko laaj. kooku yàgg na waxtaan yàgg la mu ne alal ma moo daan wax yàlla naan ko yàlla sa yërmande gi moo gën a yaatu samay bàkkaar sa sa sa njéggal moo gën a yaatu samay bàkkaar te yërmande moo gën a ya moo gën a yaatu samay jëf moom laa gën a yaakaar samay jëf mm-hmm. lii mooy taxaw fi dañuy wax lu ma wax la ñii ngay def kañ ko noppi Omar nga ne sa njëggal moo gën a yaatu samay bàkkaar mayel kenn mu la comme tur bi nga koy doo kenn mu laal waaw. moom laa gën a yaakaar samay jëf lii dafa bokkoon ci dogu Cheikh Ahmed Tidiane. allahu taala anhu yi mu waxoon ne àdduna dina dem ba Dakar mel ni taw waame xam nga taw waame mooy pluie mooy yenn taw yi am Casamance. di fii bàyyiwul waame. mooy day tegle semaine di taw kooku soo bëggee taw te soo bëgg taw parce que soo tawlewul doo julli soo tawtewul doo julli soo tawtewul doo doo dem marché il faut nga taw te Cheikh Tidiane nee na jamono dina dem ba bàkkaar noonu lay mel bàkkaar foo mënti nekk ci àdduna bàkkaar fekk la ñu ne ko waaw Cheikh nu ñu def du boobaa mu ne bari leen loo leen di jàng salaatu fàddu bari leen loo leen di jàng fii fii bari leen loo leen di jàng musabahatul asr ak topp rek tarixa bi bari yooyu yoo leen jàng yaa man azhara jamila waaye na ngeen di fokk ñaan kii mooy allahumma maghfiratuka awsau min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali loolu da nga koy mottali ko yàlla sa yërm sa njëggal moo gën a yaatu samay moom laa gën a yaakaar loolu mooy tasawuf tas mu tasawif bi mooy ki nga xamante ni fu mu toll yaa ngi am ci yaakaar ci yàlla jégal koy bàkkaaram mutasawwif bi mooy ki nga xamante ni lu mu jaamu yàlla lu mu bëri bëri lu mu sikkar lu mu bëri bëri bëri moo ngi jàpp ne yërmande yàlla moo ëpp solo li muy def ci yàlla dégg nga waaw ah, kooku yaakaar naa moom it waxtaanu boppam la yàlla seede neen waxtaan boppam la allahuma magfiratuka أوسع وغلب اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي مني من عمل من عمل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي gënoon naa ko ci kii pour saa yëpp mokkal ko kooku lu mu nga sonn nga def ko téeméer par bés yàlla jégal la say bàkkaar yëpp ku ko wax yàlla jégal la wallaay yàlla baal na sa bàkkaar yi taxawal yàlla da lay bëggal boppam kon na ngeen ci góorgóorlu baax kon yaakaar naa yàlla ñu yàlla jubali dolli wéri dolli sukkuri dolli teraanga yi comme yoon wi jeexul bu subaa ñoo ngi dem buntu kër ñoom maxu insha allah li euh, ca topp ñoo ngi dem buntu kër xaj insha allah moom naan jus la waaw ak lekk lu la ak lekk ceeb waaye nag lu ko jar moo ko jar ndax te moom lu loo xamante ni nag dëgg yàlla ah jaroon ñu dox fii ba Pout léegi dañuy dem waaw ah, te tànk neen la dem nag waaw te du te ko xool waaw ah, wallaay laa waaw ah, defoon nañu kon nag yitte yëpp loolu nañ góorgóorlu bu baax dégg ngeen ngeen jàpp jikkoo bi jàpp ko bu baax danañ yàlla dimbali ñoo ngi kontaan ci taalibe yëpp bopparaay yëpp mbokk yëpp soppe yëpp waa koñ bi ñoo ngi leen di jéggalu bu baax comme ni ma wax heure bi heure quiétude la heure noppalu la waaye tabarakallah xam naa ni alaaji Mamadou Ndiéguène waxam du leen déranger du metti seen xol du perturbé seen nopp waaw ah, kon nag luñ fi am ci lu yiw yal nañ ko yàlla boole tabarakallah sëñ bi yow it dëgg yàlla ah jërëjëf borom caméra bi borom jàppul ci jërëjëf salaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ bi maa ngi jégal. sànq du question maa ne ba dara moomu ci man chaque jour lu may wax aw ma sëriñ ma rasulullah mooy sama sëriñ. am nga sëriñ. parce que moom lañ ma tudd. mooy te chaque jour chaque guddi alaaji bu saako lay fanaan déglu. incha ci moom laay déglu mu ne maam Adam bi ko wàccee ba son sonn ba sama turandoo ñëw si mu wax ko lu muy wax ba muy toon delloo suñu borom suñu borom ne yow foo bi. mu ne bi may promené ci biir àjjana man su ma gisul benn étiquette laa ilaha illallah muhammadu rasulillah te damay xam ne tur boobu nga jël collé ko sa tur ku la ko ñaan danga koy jéggal mu ne maam Moussa bi Firawna kii ko te wax taxaw si géej bi mhm. mu dóoru géej bi géej bi fàllewu malaaka Jibril ne ko waaye jëlu kii ci ku tedd ki jëlu ci ku tedd ki mu ne ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa sharika lahu ashhadu anna muhammadan mu dóor géej gi xaar ci digg kon kooku man ginnaaw sama yaay rasulullah rek laa yaay. waaw waaw am nga sëriñ jërëjëf am sëriñ. loolu moo tax du question waane wala dara. Ah, waaw man fu ñu ko tuddee man lu ma am. soo mu ci barki rasulullah mu may la su ma mun may sa mbopp bu dul peut-être il faut ma liggéey pour sama ñaari waajur su ma mun may sa mbopp ngir rasulullah mu def. kon kooku laa yaakaar. incha allah. jërëjëf waaye yow waaye yow si sax yow yo yow da ngaa baax sax yow mii yaa war a def lii yow def nii bu baax di génne photo yi ndeysaan jërëjëf yow dolliwaat nañu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëbbaat nañu ci bu baax yal na yàlla fay la waaw sëñ Mouhamed jërëjëf lépp rafet dëgg yàlla yal na yàlla béy bépp ci yow ñoo ngi jégalu ñëpp nag di gërëmaat bu baax suñu bokk suñu xaj Pape Ba nit ku baax la ko fay waaw naa ko fii waaw d'accord euh, sant leen ko bu baax imam Samba du kenn gënu kenn gënu lu baax lu nekk defal na ko alaaj moomu jege waaw alaaj moomu defal na ko de wax na ko fépp waaye moom it defal na alaaj moomu lu nekk parce que taalibe mën te jox addee bu ëpp sëriñam lu dul nekk ci bërëb bi ñu jub xocc toujours moo ko leen man leen gën gi addee muy jub gën gi addee di ngay indi sa sëriñ mooy boo nekk te moom addi boobu jox na ko Mame Laye tagu xadara bi yëpp la ñun nous sommes fiers ci moom jigéen ñi yëpp yàlla seedal lool te amul xeej amul seen doomu alaaj moom mu jigéen yëpp la ormal ñëpp la fonk ñëpp la jox cër lu baax rek lay def njabootam tamit yàlla dimbali ko ci dimbali na ko ñoom ñëpp alaaj muur la ñu nooyee te loolu amatul ci njaboot ci at ci jamono ci gën a gëm sëriñ bi la njaboot ñëpp gën a dëgg waaye nag tabarakallahu bàyyi yal na yàlla bàyyi la kontaan ba xeeboo bii bu kenn lu mën ci xew fii mu bokk ci njëg leen da ngay ñëw toog te yow dama doog taal bi waaw su la neexoon nga toog sa kër ñu fi tas te duñ la wax dara ndax bi ma ñëwee xaw ma woon ne yaa ngi fii wala yaa ngi sa kër damaa sa kër nuyu la ziar la soo génnul woon tamit lu tee lii may wax ni ma wax ko ci yow xamante ni day wane ni euh, amul dara looy gis mu bokk ci alaaj Moodu te xoole woo alaaj Moodu ñun duñu dara ñu nekk ndaw lan rek luñ dara amuñ benn cër lu neex ñu wax léeg-léeg sax ñu sànni suñu loxo mu dal la waaye tabarakallah yaa ngi toog rek yaru te li ñu wax yëpp yaa a man wóor na ma wóor yàlla ne su ma neexoon mën naa ñëw jël micro bi ne ko bismillah xale yaa ngi nii njaboot yaa ngi mu wax leen ci alaaj Moodu du tey waaye nag moo ngi baax rek yaru dal yàlla na nga dajeeg sa sëriñ bi alal mooy a àdduna ak laxira kontaan nañu baax soxna si bajaan moom it kenn gënu ko ndax tabarakallahu ah njabootam yëpp ñoo ngi ñëw ci kër ga góor ñi jigéen ñëpp te am na loo xamante ni su ko waxoon tamit ah tabarakallahu dinañ ñëw waaye seen xol du dootul dal waaye lu baax rek lay def amin tamit day toog ba foofu ba une heure du matin dal seede na loolu ba une foofu lay toog waaw heure yu nekk la day ñëw léeg mu war a ñëw sax def dara di toog waxtaan baax moom it dëgg yàlla waaw ah, jigéen ju am ful la waaw ah, parce que man jigéen ju amul ful la di toog di génne ay gàtt di di doo di nga ko fekk kanam goo xamante ni doo ko toogaat léegi yow nit ñi di jaamu yàlla di góorgóorlu nga ñëw di leen xëyee affaire di yàq seen affaire man du ma ko nangu. non non non non tu dégages du ma ko sax kafe moom ku may toogal rek ku baax la ku yiw la waaw ah, parce que xam naa ne man baaxul donc lépp luy indi jiw di ñàkk fay def caaxaan ca bit doo ñëwee di nga ko fekk sama kanam gay am na façon yu may yor bët yi sew bakkan bi yaatu kanam jëb yi gën a yokku doo ma xool da dafa bëgg am gum bëgg rendi fekk dañ ko yëpp yàq rek waaye tabarakallah macha allah moo ñu jiw rek di ko rek du dugg ci détail bi gën ñàkk fay la te loolu lu am solo la waaw loolu noonu te bu ko defoon mën na ko toogal suñ kër nga yàq nga yàq foofu waaye fii kenn du taaxamtuma ko mën a di yàq loolu musta am joxeraan ñoom ñëpp am nañ di ko def seen yoon ñeneen ñu koy ñëw tamit ñoo ngi toog yu mu di xaar ba yàlla jox leen ku baax kooku kenn ko yàq kon yàlla na yàlla doolu xéwal yi frère yëpp xaaj xalifa xaaj xaaj Maodo ñëpp ñoo ngi tey ci seen bi di góorgóorlu bu baax di dox ak pas-pas ak ngëm ak sincérité loolu lu am solo la am solo la te xam nañ lépp dëgg yàlla kon nag yàlla na yàlla gën leen a jàppale yéen ak seen ndey doolu seen wér ak seen sutura ak seen garaan ak waa commune bi yëpp ak mbokk taalibe yi ñëpp gis nañ ñëpp ñii kii moo ngi jógee ba fayu xaalis buur a ñi ñii ngent lañ jógee ñii màtt na faal parce que ñii doo leen man ñii du gis nga man damaa war a toog ba ci kanam mais bi ma gisee buuna laa jug taxaw ne damay def doo fi sax toog di xaar parce que ciy jógee ba fay yu ñëw sa xam nga ban heure lay ñibbi da ngay rusloo sax yooyu la yooyu la yooyu moo tax doo toog mën a ñàkk jom il faut nga góorgóorlu moo ko dëgg ñu kër Cheikh yi waroon a dëkk fii gis ñu jóge ba fay ñu jóge ba mat dafa jóge ba seen but di ñëw ak lu ñu signifié ñoom xam nañ li ñu bëgg waaw kon nag yàlla yàlla fay la a ñëpp seen yitte ak seen coono waaw tabarakallah kon nga jottali kàddu yi très rapidement bàyyi imam ñaanal ñu nag dem comme suba amaat na moom yaakaar naa amul problème te subaay dàq ndax Cheikh Omar Fouti moo aye <laughs> waaw subaay dàq Cheikh Omar aye bu yu neex laay yu yu amul fenn. waaw billaahi ay a yu yu neex yu raar laa leen di wax yoo xamante ni mosoo yu mais yu garaaw yu garaaw te suba bare day ñëw bare day ñëw ma xool Ibou Seck ana nga. waaw. waaw du alaaj Maara Diop waaw kay loolu baax na kon ci bu tekk yow ak euh, sëñ Moodu ak euh, Saxir Lo bu subaa na ngeen dem seeti alaaji Bara même soo ko fekk ngeen wax ko soxnaam ne ko ñoo ngi koy invité solennellement ci bisu alaaji Moodu jigéen bii mu bokk ak Cheikh Oumar Fouti suba fii ci kër mère ay demee kër Maxu incha allah dégg ngeen alaaji Bara mooy ñëw préparé yéen nag comme ni ngeen def tey jii nii moo baax mais def affaire bi ci jaan bi toog di tey ñu tudd sa seen mbir fi tos rek loolu baaxul nii ngeen di leen jox gars yi sa wecc di baax na mais lu mu bon bon joxe leen lu mat ay sept mille francs soo ko soxla soo ko joxe ay def naa foog ñëwoon mais bi ma la amee nii jëyee loxo bi ma xam ni wóor dëgg ni am na xëtt bu wér wér wér am na ndogu suba bu wér mën naa laal gars yi ku nekk am nañu deux cent trois cent ak xelam daal mi ngi gis ne ni doon woy ci gëm ma fii yëpp bokk ci woon bokk ci woon xel ne daal da leen laalal gars yi dina leen jox bu subaa ba daal bëgg naa moom ngeen jox ko ak jiw yu bëri jël leen wa waajal wa yow abu na nga waajal yéen ñëpp na ngeen waajal laaj yi waajal leen ngeen jox ko yéen ñii deen jox ay deux mille démb la joxe du biir la yaa ngi ñoom lay fal nii da ngeen am xaalis da ngeen joxe bu baax da ngeen joxe ay 2000 yéen ñëpp duñu du bari yëkkati da ngeen ko jox xaalis bu bari da ngeen ko jox xaalis dégg ma nga yal nañu yàlla dimbali incha allah ab nag soo ko nga may bala nag mu laal yow laal nga semaine bi yëpp yaa ngi laal séddoo ma dara nag séddoo ma dara waaw séddoo ma dara kon jotale lu xas at yi ci soog a dem